mu ngi tuddoon Abdullah ibnu Zam'ata ibnil Aswad ibnil Muttalib ibn Asad ibn Abdil Uzza al-Qurashiyu al-Asadiyu mu doon Abdullah di doomu ku ñuy wax Zam'a Zam'a ibnil Aswad waaw loolu waxoon naa la ne abdallah ibn zam'a bi bokkul ak yaay sawda baay déedéet yaay sawda mooy sawda bint zam'a ibn qays voilà zam'a ibn qays ibn abd abd shams voilà kon xam nga bokkuñ sawda yaay sawda bint zam'a zam'a boobu ibn qays waaw alors que Zama bi Abdallah ibn Zama Zama bi ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad waaw mooy bokkuñu wax naa la eh, mooy nag am na nag eh, ñenn ñoo xam ne dañu tombe ci li nga xam ne mooy pied mooy dañoo juum ci côté bi parce que Zama ibn Zama yaay Zama muy soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom la njëkk a ci ginnaaw bi sayyidatu Xadiija eh, radiyallahu taala anha wa ardaaha génne àddina moom la njëkk denc muy yaay sawda laata muy denc sa sayyidatu aisha radiyallahu anhuma yaay sawda boobu mooy sawda bint zamaa ibn qays zamaa mi jur yaay sawda moom qays mooy baayam alors que abdallah ibn zamaa bi zamaa bi moom mooy baayam al aswad la tuddoon al aswad boobu di doomi al muttalib alors que yaay sawla c'est zama ibn qays ibn abd abd shams gis nga bokkuñ voilà comme ni nga xam ne al imaam al xaafis mu koy leeral ci al isaaba fi tamyiz as-saxaaba radiyallahu ta'ala anhum euh, am na ñoo xam ne nag man li ma ci li ma ci jaaxal mooy manque de xam naa vigilance la bàyyiwuñu xel <laughs> mooy am na ñoo xam ne ba ñuy def euh, tarjama Abdallah ibn Zama ci seen kii yiñ def ah ñoom dañoo toxal loo xam ne waxu al imaam al xaafis boo xamante ni moom ka def loolu mooy mu ko toxale ci al isaaba bii même fi al imaam al xaafis ne xool al imaam al xaafis li wax dane dane wa waqaa fi lkaashifi annahu axu sawda ummi lmuminin ah ah mu wa huwa wahmun yadharu sawaabuhu min siyaaqi nasabiha voilà al imaam al xaafis ibn xajar dane wa waqaa rot na fil kaashifi ci téere boobu këne al kaashif annahu këne abdallah bi axu sawdata ne frère yay sawda la ummil mu'miniin di nday way julli ni di nday julli ni imaam xaafis ibn xajar mu ne wa huwa wahmun loolu nag def def la la yadharu daa leer naññ sawaabuhu këne la jug ci wax ji wuteek wax ji min siyaaqi nasabiha wa waxal rek nim tudd kan moo jur zamaa Zam'a bi jur Abdallah ak Zam'a bi jur yaay Sawda nga xam ne bokkuñu il suffit nga xool rek xam ne bokkuñu Abdallah ibn Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib yaay Sawda bint Zam'a ibn Qays ibn Abdi Shams ñooñ koy bokkuñu mu ne loolu wax mu def defle la léegi nag li ci yéem mooy <laughs> ñenn ñi nga xam ne dañoo tombé ci kii bi mooy manque de vigilance la mooy eh, man am na ku ma ci gis koo xam ne moom en dafa ne abdallah ibn zama ibn al aswad ibn al muttalib ibn asad ibn abd al uzza ibn qusay al qurashi al sawda umm al mu'minin ba pare bi mu waxee ne mooy mooy frère sawda ba li ma ci jaaxal mooy mu toxal wax joo xam ne al imaam ibn al imaam al hafiz ibn moo ko tudd ci même bi muy def abdallah ibn zama bi ni lii njuumte waa moom ci gin ci suufam tuuti rek am na lu fa imaam al-Hafiz di tudd loo xam ne moom loolu la jëlaat wax ko mais lii da koo sotti côté bii bàyyiwu ci xel xam naa xelam da cee génn wala bàyyiwu ci xel eh, kon loolu njuumte la mooy kii Abdallah ibn Zam'a bi bokkul ak yaay Sawda bint Zam'a déedéet du mbokk du du du frère am de déedéet waaw Abdallah ibn Zam'a ibn aswad ibn al kon bokkuñu ah voilà kon loolu njuumte la wo def def de la Abdallah ibn Zama eh, moom nag eh, ki nga xamante ne nii moo doon waajuram mu jigéen waajuram mu jigéen Qariba la tuddoon al Kubra bint Abi Umayya ibn al Mughira qariba qariba la tuddoon moo doon yaayam euh, al kubra bint abi umayya ibn mughira mooy en nga mane la kan mooy kooku mooy mbokku tamit la woon ci yaay ummu salama waaw parce yaayam ah yaayam lan la bokk ak yaay Ummu Salama wala Qariba bint Abi Umayya yaay Ummu Salama nu mu tudd Hind bint Abi Umayya mooy sœuru yaay Ummu Salama moo jur Abdallah mi ibn Zamaa waaw ibnu uxti ummi Salama zawji nabi noonu la ko al imaam al xaafis ibn Hajar waxe al isaaba wasmu ummihi Qaribatu bintu Abi Umayya waaw turu kanta turu turu turu yaayam mooy Qariba turu yaayam mooy Qariba di doomi Abi Umayya Zaadu Rakba moo doon papa yaay Ummu Salama mooy sœuru yaay Ummu Salama moo Abdallah ibn Zam'a voilà ibn aswad ibn al muttalib radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag abdallah ibn zam'a bi am na ay xadiis yoo xamante yu nekk ci saxiix bi yoo xam ne moom mii moo leen nettali moom Abdallah ibn Zam'a bokk na ci xadiis yooyu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al al al al Buxaariyu al imaam al Buxaariyu raxmatullaahi aleyhi daldi soloowee al imaam Buxaari raxmatullaahi aleyhi ci kitaabu tafsiir mu ne xaddatanaa muusa bnu ismail mu ne xaddatanaa nettali nañu muusa bnu ismail almanqariyu alxaafizu rahmatullah aley attabuzakiyu mooy muusa bnu ismail attabuzakiyu almanqariyu albasariyu rahmatullah aley abu salama attabuzakiyu rahmatullah aley qoola mu ne xaddatanaa wuhayb ki ñu nettali mooy wuhayb muy Wuhayb ibn Xaalid ibn Ajlaan al-Baahiliyu mawlaahum al-Karaabisi raxmatullaahi alayhi qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Hishaam di Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam al-Asadiyu raxmatullaahi alayhi an abiihi mu jële ci baayam di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam al-Asadiyu radiyallaahu ta'aalaa an aali Zubayr annahu axbarahu mu ne moom moo ko nettali mu ne annahu axbarahu abdullah ibn zama mu ne abdullah ibn zama bii moo ko nettali mu ne annahu sami'a an-nabiyya mu ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal xadiisu qad rawaahu aydan al imaamu al imaamu muslim wa huwa xadiisun muttafaqun alayhi ah mu ne moom Seydina Abdallah ibn Zam'a mu ne annahu sami'a an-nabiyya dégg na yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi yaxtubu wa dhakara naaqata walladhi aqar mu ne dégg na yonent bi aleyhi salaatu salaam doon leen xutbaal benn bés ah doon leen xutbaal benn bés wa dhakara naaqa mu tudd naaga naaga ga mooy gëléem gu jigéen bi bu kan ku fàttale ku naaga gi ah? mooy naaga ak samut gi waaw nee na moo yonent yàlla saalihu bi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam ci la ko gaa yi ne ñun duñ lëgëm sa génne loolu ci montagne bi benn gëléem quoi mu génne leen ci gëléem gaa yi weddi waaw ba pare mu ne leen nag gëléem gi nag ah comme que yéen a fi yéen a ko laaj ba mu ñëw nag da di awante teen bi waaw moom mooy da ngeen koy awante jour tel moom jour bii moo bu naanee beneen jour bi yéen waa dëkk bi yéenay rot bi waaye nag giléem gi bu naanee teen bi yëpp moom ni muy def day wër ci buntu kër ku nekk meew ma mu kii ngeen ratt naan ba doyal looloo doon pacte bi gaa yi mujj daal di euh, waa gaa yi mujj na waa yow ah, lan nekk fi di yàqal suñu programme ak nañ doon dunde quoi après ñu daal di koy faat loolu lay wax ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daf leen a mës a xutba benn jour wa zakara naaqata mu tudd naaga boo gële histoire am walladi aqar ak ka nga xam ne moo ko faat <laughs> xam nga kii nu mu tudd eh, mooy mu eh, mufassiruna yi dañuy wax rahmatullah alayhim bon am nañu ciy wax ne waa ji xuddaar xuddaar ibnu saalif la tuddoon xuddaar ibnu saalif mooy ci alxuraan naan nee na après waa nañ continuer fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam id laha rajulun azizun aarimun mani'un fi rahtihi mithlu abi zam'a wa dakara an-nisaa fa qaala ya'midu ahadukum yajlidu amra yajlidu imra'atahu jalda al-'abd fala'allahu yudaaji'uhaa min aakhiri yawmihi thumma wa'adahum fi dahkihim min ad-darta wa qaala lima yadhaku ahadukum mimmaa yaf'al ah, léegi mu ne ah, Yonent bi alayhi salaam bi mu leen di xutba après mu tudd naaga gi mu ne idin ba'sa ashqaha mooy li aaya bi wax ah ah li aaya bi wax bim naan idin ba'sa ashqaha fa qaala lahum rasulullahi naaqatallahi wa suqyaaha fa kaddabuuhu fa aqaruuha fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawaaha wala yaxaafu uqbaaha waaw wa thamuuda alladina jaabu saxra bilwaad wa firawna dil awtaad alladina taxaw fi lbilaad ah waaye bële mooy idim baata ashqaaha waaw wa thamuud alladina jaabu saxra bilwaad wa firawna dil awtaad alladina taxaw fil bilaad fantaru fi alfasaad thamuud nag la doon wax waa thamuud yonent ma lay saar saam ne mooy biñ ne bon gëléem gi daal fokk ñu fokk ñu ko fiy jële waaw fokk fi gëléem gi parce que waayew gëléem gi il commence à bien faire quoi xoolal ni mu yàqe suñu programme rek léegi nag que gën a yées ci ñoom gin cee texee yi moom moo jóg ngir daal di exécuter affaire bi ngir rey li nga xam ne mooy gëléem ga moom lay wax ne ilim baasa ba mu jógee ashqaaha ka gën torox ca waa kër yonente Yàlla Saalix wax nañ la ñeen nee nañ Xuddaar ibn Saalif wallahu alam ay dalik ndax euh, bon kum man di doon en tout cas loolu lu ñuy tudd la ñoom boo demee ci kitaabu at-tafsir mu ne nag waa jooju noonu in la laha rajulun azizun waaye la joo xam ne mooy moom ku mel ni moom lu néewoon la ci ñoom waaw xam nga loolu mooy am benn jagle bu la buur yàlla defal ci sa yaram wala yu mel noonu wala exploit yoo am man na tax nga beew waaw waa jooju gaa yi naan eh, mufassiruna yi wala lu ëpp ci ñoom naan Xuddaar ibn Saalif la tuddoon moom la Yonent bi alayhi saam di décrire nii mu ne nag waaye la joo xam ne ah rajulun azizun koo xam ne woon ku ku ku ku ku ku jafee gis ku mel ni moom la woon tellement ko buur yàlla bindee ak ak kàttan gi mu amoon waaye nag gis nga ni noonu aarimun noonu la yéese woon ak bonoon yàqkat la woon waaye. waa ji waaw mooy aarim koo xam ne ak ak ak ak ak ak mbonam dafa dafa dafa tar quoi mania waaw ku am kattan ba pare am mën a wéeru mooy ku am askan la tamit ca waa waa waa waa waa waa Samud waaw mooy koo xam ne am nañu bari ñu ko mën a ñoŋal te tamit dafa nekk koo xam ne fi bokk askan wu la ñoo xam ne ca dëkk ba ca échelle sociale ba ca ñu ci gën a kawe la bokk mislu mu ne kooku mel ni abi zama mel ni abu zama waaw mel ni abu zama <laughs> mislu abi abi zama léegi nag yonent ma aleyhi salaatu salaam nee na wa zakara nisaa ci biir xutba bi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam tudd na ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi waaw mooy tudd na mbiru li jëm ci wàllu mburu jigéen yi tudd na leen après euh, bi mu loolu euh, bi mu tuddee bi mu tuddee loolu moom aleyhi salaatu wassalaam ah mu ne mu teg ci lii fa qaala ya'midu ahadukum yajlidu imra'atahu jaldal abd mooy mu tudd ni ñu war a fonk jigéen ñee ak ñooñu mu ne ya'midu ahadukum yéen kenn ci yéen day day xëy day day day day jóg ah yajlidu imra'atahu di dóor soxnaam jaldal abd comme ni ñuy dóori jàmm ah fala allah taw fala allahu te amaana rek yudaajuha min aaxiri yawmi balaa jour bee jeex mu bëgg të tëdd moom loolu nu ngeen koy defe <laughs> mooy c'était une réprimande mooy naka ngeen di ah kenn ci yéen di dóor soxnaam ba pare mu guddee te te il faut mu te mu soxlawaat loolu na ko nuñ di def <laughs> waaw <laughs> ba pare mu ne summa wa'adahum ginnaaw gi mu daldi leen mu leen di waar. summa wa'adahum ginnaaw gi mu waar leen ginnaaw gi mu waar leen ah fii dahikihim min ad mooy mu waar leen di leen wax ne leen lan ngeen di ree mooy di leen mooy tandakoloo ci ree gi nga xam ne moom la nit ñi bu kenn ngalawalee waaw waaw loo ngeen lu ngeen mooy rëcc rëcc la bu mën a dal ku ne nan lu tax ngeen koy dégg di ree ah nit ku génne gaz rëcc la ngeen koy ngeen di ree ah summa wa'adahum fi dahikihim ci seen ree gi ñuy ree min ad-dartati ci nit ki bu ngalawalee wa qaala mu ne moom alayhi salaatu wassalaam lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al ana ana ana ci lan nit ki di reetaan kenn ci yéen di reetaan loo xam ne moom da koy def mooy lim dale kii ci biir mbooloo mi ngeen di kekku di ree naan ci la kii la mu ne kenn ku nekk mën na koo dal tat da koy def waaw li ma yadhaku waaw li ma ana lu tax yadhaku muy ree ahadukum kenn ci yéen mimma yafal ci di ree loo xam ne moom da koy def voilà kon nag mu ngi noonu ah, loolu moom mii moo ko soloo di Abdallah ah, mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu léegi ah, moom Abdallah ibn Zam'a moom moom moo ñu nettali ci feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiisu bi nga xam ne moom lañ gisoon bii weesu tuddoon nañ ko muy xadiis bi nga xam ne mu ngi jaar ci mawlaana ibn euh, al imaamu ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi léegi euh, riwaay imaam ibn Isxaaq bi jeexaluñu ko woon waaye baax na tey ñu gisaale ko ci comme niñ koy gisee nii ci riwaayaat yii nii ci ak yaatal ndax euh, suñu waxtu daa jotoon ah al imaamu waxoon nañ la al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu solo na ko ak sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi buñ jëlee riwaaya al imaamu ahmad mu ne al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ci musnadu awalu musnadil kuufiyiin xadiisu abdullah ibn zamaa waaw awalu premieru musnadil kuufiyiin musnadu waa kuufa waaw mu ne xadiisu abdullah ibn zamaa lii mooy xadiisu abdullah ibn Zama mu ne rab moom alimaamu Ahmad mu ne haddasanaa nettali na ma Yaaqub mooy Yaaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahmaan ibn Awf Awf Yaaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim Awf Abu Yuusuf rahmatullahi alayhi al-Qurashi az-Zuhri qaala moom Yaaqub mu ne haddasanaa nettali nañu abi abi wax nañ ko sànq ah wax nañ baayam léegi kon muy Sa'd ah, muy Ibrahim bokk ibn Sa'd ibn Ibrahim Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd an ibn Ishaq moom moo jële ci imam ibn Ishaq muy mel ni imam ibn Ishaq ibn Yasaar al-Muttalibi rahmatullahi alayhi al-Madani muy al imam ibn Ishaq ibn Yasaar borom siira bi qaala nawu qaala mu new qaala mu ne mooy uh, imaamu ahlu siyar huwa min a'immati siyar mu ne wa qaala ibn Shihaab el imaam ibn Sa'd dane wa qaala ibn Shihaab imaam ibn Shihaab nee na az muy imaam ibn Shihaab nee na ah riwaaya bi nag fii boo tax li ñi naan ah imaam ibn mu mudallis la te fii nii dafa def tadlis parce que mudallis bu nee qaala diw loolu tekkiwul ak jokkaloo de <laughs> waaw waaw tadlis <laughs> mudallis bu nee xaala wala mu an ana xaala diw te waxul xaddatanii dañuy moytu ay xadiisam imam ibn Isaaq mudallis la mooy koo xam ne bon day nettali léeg-léeg wala daa day nettali loo xam ne moom kam naan ciy wax na même bu dee dund nañ wala sëriñam la en général mooy moom euh, des fois da koy da moo koy def noonu parce que am na intermédiaire boo xam ne boo amaana dëgërul wala yu mel noonu léegi moom mu tëb ko rek ne diw nee na wala mu ne an diw loolu loolu bu dee mudallis la koo xam ne dafa yàgg di nettali loo xam ne du ko déggee ci ka yu nettali kooku dañuy bàyyi bu dee siqa la dañuy bàyyi ba mu leer que ni nee na xaddasa nii wala sami'tu dégg naa wala diw nettali na wala xaddasa naa wala yooyu yu mel noonu waa wala mu ne man man man shahidtu fulaanan waaw yu xaddisu voilà yooyu mel noonu mooy fekke naa diw muy nettali di wax fekke naa diw di nettali di wax voilà ba mu des yu mel noonu imaam ibn Sa'd nag loolu la moo tax ñenn ñi naan faut faire attention hadith bi imaam ibn Sa'd na ne qaala az-Zuhri te même càllale bi noonu la ko waxee tamit ci siiratu ibn ci siiratu ibn Hisham dane imaam ibn Hisham rahmatullah alayhi dane qaala ibnu Isxaaq dane qaala wax na ibnu Isxaaq al imaam ibnu Isxaaq wa qaala loolu moo tax ñeen ñi ne bon xadiis bii nii il faut faire gaffe quoi waaye nag dañ naan la xadiis bi wér na xadiis bu wér la nga ne ma ah noo ko bëgg wérale nii man la du wax naa la ne bokk nañu ko solo al imaam Abu Daawud as-Sijistaani borom borom lan bi. al imaam abu daawud as-sijistaani muy boroom sunan bi xoolal imaam abu daawud li mu wax ah xoolal imaam abu mu ne haddathana abdullah ibn muhammad mu ne haddathana abdullah ibn muhammad an-nufayli mu ne nettali nañu Abdallah ibn Muhammad an-Nufayli al-Qudaa'i al-Harraani rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Muhammad ibn Salama mu ne haddathanaa Muhammad ibn Salama ibn Abdillah al-Baahili al-Harraani mawlaahu al-Baahili mawlaahu rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Ishaaq mu jëlee ci Muhammad ibn Ishaaq muy mel ni miñ la wax ibn Yasaar ibn al-Muttalibi rahmatullahi alayhi min a'immati ahli siyar rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Zuhri gis imaam Ibn al imaam Abu Dawud bi dafa leeral ne haddathani nettali na ma az-Zuhri kon mu ngi noonu al mu ne al imaam az-Zuhri moo ko nettali kon fa eh, di Muhammad ibn Muslim ah az-Zuhri kon ci lañuy xamee ne kon lam doon dégg ñuy wax naan yeneen ñu gis mu naan xaala. loolu dañ ciy xame ne kon al imaam ibn Isxaaq xaalaam jooju kon daal dinay jokkaloo ndax nee na xaddasanii kon du lum loo xam ne daf ko tadliisu ndax nee na xaddasanii nettali na ma az-Zuhriyu al imaam az-Zuhriyu rahmatullahi alayhi kon nag affaire baa ngo est-ce que affaire bi kon problème ba la nga naroon a jàppe problème dañu nga ne ma waaw waaw ma ne la kon baa ma ma continuer maa ngi ba léegi ci musnadu al imaamu Ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ci awalu musnadil kuufiyin xadiisu abdallah xadiisu abdillah ibn zama kon ginnaaw bi mu ne haddasanaa yaqub qaala moom alimaamu ahmad haddasanaa abi an ibni isaaq qaala wa qaala ibnu shihaab kon xam nañ ne kon loolu leer na mu ne kon leer na kon ndax ndax na ci riwaay al imaam Abu Daawud bi taalibe imaamu Ahmad bi nee na wa haddathani wa imaam Ibn Isaaq dana wa haddathani Ibn Shihaab wa mun az-Zuhri bokk maana kon kon mu ñëwaatee wa qaala Ibn Shihaab az-Zuhri haddathani Abdul Malik ibn Abi Bakr ibn Abdurrahmaan ibn al-Haarith noonu lu ko indee imaam Ahmad mu ne imaam az-Zuhri dane imaam nisaan dane imaam az-Zuhri da na xaddatani nettali na ma abdul malik ni abdul ibn abi di doomi abu bakr abu di doomi abdurrahman abdurrahman di doomi alxaaris alxaaris di doomi hisham la ko mooy alxaaris ibn hisham di maamam mooy moo doon frère abu jahlin ah ibn al ibn abdillah ibn amr ibn maxzum bokkoon al ah Abdul Malik mii doomu Abu Bakr ibn Abdurrahman mu siiw mi min fuqaha sab'a moom mii ci la bokk muy mooy moom mii doomam la Abdul Malik ibn Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Sham al-Qurashi al-Makhzumi al-Madani imaam az-Zuhri ci moom la ko jëlee an abiihi mu jëlee ci baayam baayam mooy euh, moom lañ la wax Abu Bakr min fuqaha as-sab'a moom la ñi nga xam ne imaamu Malik ibnu anas imaamu daaril hijrati boo déggee rahmatullah alayhi mu naan muy mu naan waa madina ijma'u ahlul madina consensus waa ahlul madina ñii la doon wax ah. pas waa madina ñépp ñooy toog ne lii la lii masala bii lii moom non fuqaha sab'a yii lay wax don bokkoon na ci ñoom euh, ki ci ginoon a màgg mooy Sa'id ibn Musayyib ah ki ki ki nga xam ne kii nii Abu Bakr mii ci la woon ibn abdirahman di kat sët la ci abu jahlin <laughs> abu jahlin abu jahlin la <laughs> waaw waaw alxaaris ibn hisham da abu bakr ibn abdirahman ibn alxaaris alxaaris ibn hisham moom moo doon abu jahlin abu jahlin maam la ci moom waaw bàyyi ju réer ñi teewul moom mii <laughs> mu bokk ci sëtu ci yi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu magu Medina yi nga xam ne lu ñu dëppoo woon moom jeex na imaamu Maalik kenn manu la fexe ba mu ko fa di jël leneen waaw muy <laughs> Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ah, al-Makhzumi al-Madani rahmatullah alayhi kon ci moom la ko doom di Abdul Malik jële an Abdullah ibn Zam'a ibn aswad ibn al-Muttalib ibn Asad moo ko jëlee ci Abdullah ibn Zam'a bi annahu qaala nee na lamma stu'izza bi rasulillah ñu ngi ci musnadu al imaamu ahmad mu ne lamma ba nga xam ne ustu'izza lamma stu'izza bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi nga xam ne feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la tare tar yokk accent accent yow gën a tar benn bés wa ana man abdallah ibn zama indahu fi nafarin min al muslimin fekk maa nga fa woon ci benn mbooloo ci julli ni mooy dañ fa demoon seeti ko waaw mu ngi noonu xattaa sëriñ bi bu feebaree taalibe waruñoo toog naan ah mooy sëriñ non dañ koy seeti di nemmeeku ay axwaalam ndax mu ngi tanee ak yooyu bu amee benn service bu mu soxla wala boog lu ñu ko mën a jàppale man koo faj wala yu mel noonu ñu koy def di dem di ko seeti waaw sëriñ bi noonu la di seeti marab yi comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon seete ñi nga xam ne mooy malade yi xàttal kuffaar moo tax juif bu ndaw ba fa ba ba ko doon liggéeyal feebar dafa dem seeti ko waaw moom alayhi salaatu wassalaam mooy iyaadatul marid loolu dafa am solo di seeti ñu feebar ñu yëg ne gaa yi bon dañuy ndax ci la ñuy yéege bon ndax loolu dafa baax dafa baax waaye feebar gisoo kenn waaw ku nekk rek di mbubboo bon tu sais bon avec mon activité je pas à du temps voilà pour pouvoir aller leur, leur rendre visite à l'hôpital. Bon, j'avais que le samedi, alors que samedi dernier, finalement, j'ai pas pu y aller quoi. non c'est dommage non non non bu ko defee kenn du ñëw moom mu nekk foofu rek di gis ñu sol ñu weex kese <laughs> muy médecin kese déedéet déedéet wala ay mbokkam kese déedéet yéen ñi ngeen nekkoon ak ay xaritam ba muy wér ay àndi jàmmeem amul ñoo bokk deret bokk ngeen deret sa yow daal sa xamante bokk jullit la innamal mu'minuna ikhwa xamoon la ko waaw gëj naa ñëw ci jàkka ji nga laaj mais ana diw ñu ne diw de daa feebar ngeen def délégation mosquée bi ngeen dem seeti ko yeneen tubaab yi sax sax da doon seeti xàttal kufaar mu dem seeti xale bi yahud bi gis ko muy waaj a faatu mu ne ko mu ne ko mu ne ko mu ne ko euh, kii waxal baatu seede yi. mu xool xale bi xool baay ji ma ah, baayam a ngi tokkat al mu ne ko ati abal qaasim mu ne ko toppal abal qaasim mu wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wal xadiisu mu ngi ci saxi ah mu génn àddina yonent mi alayhi salaatu salaam kontaan ak kontaan ne waajal leen saxaaba yi mu àndaloon waajal leen seen mbokk waaw suñu mbokk la waaw kooku moo gën ñëw ci ginnaawam te duñu saxaaba te masula jullil buur yàlla benn benn ràkka masu koo def <laughs> muy yëhut boobu da tax saxaaba la <laughs> waaye yow <laughs> gis nga fadlullahi zaay yutihi man yasha loolu mooy gëneelu buur yàlla gi nga xam ne moo koy jox ku ko neex waaw fii mu ne kooku raw na ku ngeen mën a xalaat la wax ku dutub saxaaba ku dutub yonent doo saxaaba wa eh, ndax eh, ngone juif soo su raw na la shaa aman shaa abaa man abaa waaw buur yàlla noonu lay def faalewul walla yaxaafu uqbaaha gis nga buur yàlla bu dogalee dantaa yéen seen appréciation mais ñun suñu wàllu yu bii nga xam ne suñu sëriñ bii nga xam ne fu ne na wala lu ne def na ko walla kii taalibe yi ko topp ak ma ne na ko àddina bi yëpp topp teewul ngones yahut booboo ko gën waaw <laughs> waaw c'est ça <laughs> bien yi ñu koy leeral wolof yi voilà allah léegi nag mu ne hein comme que dañu nekk peuple boo xam ne ku tëb jàpp ni ci sëriñ bi alors que c'est faux ça archi faux faux archi faux waaw mais yow xamal mbaaxam rek waaw walla sax nga yem ci nekk ñu nga xam rek waaye nekk bëgg koo joyal loolu amut déedéet <laughs> léegi nag mu ngi noonu <laughs> kon abdallah ibn zam'a mu ne ñun dañoo demoon fekk yonent bi saa saam benn bés feebar bi tar lool fekk man maa nga fa ci benn mbooloo boo xamante ne nii ci saxaaba yi fii nafarin ci benn mbooloo ah, maa nga fa woon ak benn mbooloo minal muslimiin qaala daa bilaalun lis salaa seydinaa bilaal bi ñu newee noonu rek seydinaa bilaal ñëw dal di koy woo yëgal yonent bi aleyhi salaatu ne ko julli jot na waaw te loolu riwaay imaam ibn Hisham bi moo koy leer dane daahu bilaalun ila salaa seyna bilaal dafa ñëw du dafa nodd rek waaw seyna bilaal da doon nodd waaye nit ñi dañuy dajaloo day nodd nit ñi ñëw buñ gisee dajaloo nañ ba ñu bari mu daldi dugg ci néeg bi yëglu wax yonent bi aleyhi salaam ne ko mbooloo mi ñëw nañ mooy ñu julli seydna bilaal radiallahu anhu al muaddinu al daldi ñëw wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ne ko ngir mu julli yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne muru man yusalli man yusalli binnaas digal leen kenn mu jiital mu jiite nit ñi qaala abdallah ibn zamaan comme que ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen kenn moom nee na ma génn ci néeg bi te comme que nekk Sayyidatu Aïsha jàkka ji ñoo taqaloo woon il suffit nga xëcc rido bi ah nee ma génn mu ne wa kaana mu ne fa xarajtu fa ida Umaru fi nnaas nee na fa xarajtu ma génn fa fi nnaas mu nekk ci biir nit ñi waaw wa kaana Abu Bakrin ghaa'iban fekk Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ghaiba dafa dafa absenté woon mooy nekku fi woon waaw fa qaala nee na ma ñëw ba ci Seydina Omar fi toog mbooloo mee ngi fees ci jàkk ji ma ne ko qum yaa Omar fa salli bin ma ne ko jógal yow Omar nga jiite nit ñi qaala Seydina Abdallah ibn Zam'a radiyallahu anhu nee na fa lamma kabbara Umar bi nga xam ne ci la Seydina Umar ibn al-Khattab daal di kabbaar ne Allahu akbar mu ne sami'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawtahu wa kaana Umaru rajulan mujhiran mu ne bi mu ne Allahu akbar yonent mi alayhi salaatu salaam dégg baatu Seydina Umar xam ne ah kii Umar la mu ne te Seydina Umar dafa amoon voix bu portée voix boo xam ne bu kawe la woon baat bu kawe qaala yonent bi aleyhi salaam dafa dégg naka la dégg baatam rek mu ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa in abu bakr ya'ba allahu dhalika wal muslimun ya'ba allahu dhalika wal muslimun dafa dégg Seydina Omar ne allah akbar mu ne mais ana Abu Bakar feebar baa ko sonal mais mu ne eh, ana ana Abu Bakar mooy lu tax may dégg keneen comme ni ñëwee ci yeneen yi lu tax may dégg xoolal waa imaam euh, al imaam euh, Abu Dawud yi la doon tuddal sànq xoolal imaamu Abu Dawud ah, as-Sijistaani li mu wax riwaayam bi foofu li Abdallah ibn Zam'a wax ne yonent mi alayhi salaatu salaam loolu la nee na euh, yonent mi alayhi salaatu salaam dane dafa dégg bi mu déggee ah lamma sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sawta Umar qaala ibn Zam'a xaraja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hatta hatta atla'a ra'sahu min hujratihi thumma qaala laa laa laa liyusalli linnaasi ibnu abi quhaafa mu ne yaquulu dhaalika mughdaban <laughs> loo nee na mooy càllale bi nga xam ne imaam ibn Isaaq dane te loolu kat loolu voilà càllale bii sax du am Isaaq voilà déglul wala bii beneen la bokkul ak bii ñu gisoon sànk ndax al imaamu Abu Dawud as-Sijistaani yu ci awalu kitaabu sunna baabu fi istixlaafi Abi Bakr première téere ci kitaabu sunna téere sunna baabu uh, buntu fi istixlaafi Abi Bakr ci li nga xam ne mooy eh, eh, eh, le fait que li li mu waxoon Seydina Abu Bakar mu taxaw place am ko. foofu daf fi indi xadis bi ñu la wax sànq mu jaar ci imaam ibn Ishaq foofu la leeral na ne wa ne imaam ibn Ishaq mu ne haddathani Zuhri xadis bi mu ci teg dane moom al imaam Abu Dawud haddathana Ahmad ibn Salih mu ne haddathana nettali lañu Ahmad ibn Salih gisoon nañ ko al-Misri al-Qadi rahmatullah alayhi ah mu ne qaala haddathani ibn Abi Fudayk mu ne ko nettali mooy ibnu abi fudayt muhammad ibn ismail ibn muslim ibn abi fudayt dinar ad-dili abu ismail rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani haddathani musa ibn yaqub mu ne bu ko nettali mooy musa ibn yaqub ibn abdillah ibn wahb ibn zama ibn al-aswad ibn al-muttalib mooy kii sëtëm la ah musa ibn yaqub ibn abdillah surtout abdallah ibn zama mi nga xam ne ah moom lañu abdallah Eh, eh, eh, kii mooy sët la ci Abdallah ibn Zama ah sët la ndax Zama ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al-Uzza moom mooy mooy seen maam ah Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Abdurrahman ibn Ishaq mu jële ci Abdurrahman ibn Isaaq di Abdurrahman ibn Isaaq ibn Abdul Haaris ibn Kinaan al-Qurashi al-Aamiri rahmatullahi alayhi an ibn Shihaab mu jële ci imaam ibn Shihaab gis nañ ko léegi an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba gis nga càllale bi fi mu jaar Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hilali rahmatullahi alayhi moom lañ gis fan yii yëpp moom euh, taalibe yaay Sayyidatu Aisha ak ñoom Mawlaana ibn Abbaas gis nañ ko fan yii yëpp waaye moom lañuy gis ay mbiram di Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba anna Abdallah ibn Zama axbara mu ne Abdallah ibn Zama de moom moo ko nettali radiyallahu anhu wa ardaahu bi haadal xabar ci xabaar bi qaala mu ne mooy xabaar ban bii wax ne dañoo newoon tenant bi sallallahu alayhi wa sallam di ko seeti ci feebaram bu tar bi ba pare julli jot Seydina Bilaal ñëw yëgle ko yëgal ko mu daldi mu daldi Seydina Bilaal daal di koy yëgal après mu ne digal leen kenn mu daal di jiite mu daal di jiite léegi nag léegi moom mu génn moom Abdallah ibn Zama daal di génn nag ñëw fekk xool gisu fa Seydina Abu Bakar mu gis Seydina Omar mu ne Seydina Omar qum fa salli bin nee na bi lool xewee jógal nga jiite nit ñi nee na bi bi bi bi sallallahu alayhi wa sallam déggee mu ne lamma sami'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wal gis nga càllale bi ni mu rafete mu ne comme ma yàlla imaam ni sax eh, tamit dëgër na mu ne lamma sami'a an-nabi bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg li nga xamante ne nii mooy sawta Umar baatu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi mu ko déggee dane eh, Abdallah ibn Zaman nee na xaraja nabi yonent bi aleyhi salaatu salaam li feebar bi tar tar tar tar tar fexe na ba ñëw ba ci côté buntu néeg bi fi mu fi mu jàkkaar fi mu takkaloog jàkka ji ah xatta atla'a ra'sahu min xatta atla'a ra'sahu ba ni nga xam ne ci lay feeñale génne boppam min hujrati ci néeg sayyidatu Aïsha ba mu génne bopp bi bañ gis ko summa qaala ginnaaw gi mu ne laa laa laa mu ne noo noo noo déet déet déet li yusalli linnaas na jiite nit ñi ibnu abi Quhaafa ma ne la ibnu abi Quhaafa jiite nit ñi bu keneen jiite fi nee na yaqulu zalika mughdaba nee naa yonent bi salaam bi muy wax lii dafa mer mooy pourquoi xanaa kay bi man même bu ma waxul kan la war nañoo xam ki tax may wax du ma naan digal leen kenn mu jiite war nañoo xam ki nga xam ne moom laay moom laay wax lu tax ñu ñu ñu jiiteloo keneen ku dul Abu Bakar ah ibn Abi Quhafa doomi Abi Quhafa yi lu tax moom jiitaluñu lu tax ñu fi ñu fiy jiiteloo keneen laa laa laa li yusalli linnaas ibn Abi Quhafa nee na mu wax ko bi mu koy wax dafa mer moom alayhi salaatu wassalaam waaw waaw nañ dellu ci riwaaya al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi mu ne kon boobu foofu mu ne fa ayna abu bakr foofu dane bi mu baatu abu euh, seydna umar ne mee fa ayna abu bakr ana abu bakr yàba laahu dhalika wal muslimun yàba laahu dhalika wal muslimun nit buur yàlla ci boppam moo bañ moo bañ keneen di keneen taxaw sama gannaaw ya'ba zaali ya'ba zaalika Allah ya'ba Allahu zaalik buur yàlla bañ na keneen ne fi wal muslimuun jullit bañ nañ loolu mu répété waat ko ya'ba Allahu zaalika wal muslimuun jullit ñi bañ nañu loolu ak jullit ñi non buur yàlla bañ na loolu ak jullit ñi xam nga lu mel nii la doon wax ci feebaram bi bi muy door a feebar naan sayyidatu Aisha woowal ma. indil ma dama man bëggoon naa nga woowal ma xadiis ñu ngi ci saxi imaamul Buxaari mu ngi it ci saxi imaam Muslim rahmatullahi alayhi bëggoon naa nga woowal ma sax sa baay ak sa frère ba ma bindal leen téere boo xamante ne nii ndax damay bañ nit ñi di wute ci mbiru Abu Bakar am na sax ci benn riwaay boo xam ne newul ci saxiix yi Abdurrahman ibn Abd Abu Bakr yonent bi ko demal nga ma lu ma bind ba mu jóg yeneen tubaab yi saa saam di wax ca gannaaw naan ya'ba Allahu wa ya'ba rasuluhu wa ya'ba al-mu'minuun illa Abaa Bakr buur yàlla bañ na ndaw yàlla li bañ na jullit ñi bañ na kurul Abu Bakr waaw waaw <laughs> laa yusalliyanna ahad mu ne fa ayna Abu Bakr ya'ba Allahu dhaalika wal muslimuun ya'ba Allahu dhaalika wal muslimuun qaala bi yonent bi alayhi waxee lii qaala nee na fa baax ila abi bakrin fa jaa yonent bi alayhi salaatu yónnee ci saase ne dem leen ngeen seet abu bakar fu mu ne ngeen woo moom moo jiite Allahu akbar fa jaa ba'da an salla umaru tilka salaa nee na mu woo Seydina Abu Bakar biñ demee woo ki demoon ki yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ñëw fekk Seydina Umar pare na julli ba pare fa salla binnaas mu wax Abu Bakar ne jiite waat nit ñi mu jiite nit ñi qaala nee na wa qaala Abdullah ibn Zam'a muy Abu Bakar ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi al-Madani radiyallahu ta'ala an ahli al-Harith ibn Hisham moom lañ la doon wax keroog moo faatu woon ca euh, Yarmu waaw ñoo jëmmal ñoom ñoo jëmmal wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim waaw di ëffal même bu dee ne seen bakkan moo ci moo ciy des ndax bëgg yiw waaw léegi euh, mu ne Abdallah ibn Zam'ade nee na abdallah ibn zamaa nee na bi lool xewee bañ pare seydna omar ne ma wayxaka maada sanata bi yabna zamaa nee na seydna ma wayxaka maada bi yabna mu ne ma mais yow toskare ñeel la rek yow mais ibn ma def nii lan nga ma def mii ba ba ba waral meruk yonent mi aleyhi salaatu salaam yow yaa génne ci moom ñëw fekk ñépp toog nga ñëw ne ma kaay julli jiiteel nit ñi ah kon wayxaka ma wayxaka maada sana'ta bi yabna Zam'a cim yow ibn Zam'a rek mais lan nga lan nga ma waral ba lii nga xam ne yow yaa tax wallahi man maa ngi wat man ibn al-Khattab man Umar maa ngi wat ne ma danantu hiina amartani illa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa amaraka bi dalik waaw mu ne ko parce que man Omar masumaa foog ne mais njortuma woon ba nga ma koy digal que ne yonent bi alayhi salaatu salaam man awma woon benn sikki sàkka benn njortu sax awma ko woon que ne bi alayhi salaatu salaam mooy yëkkee sûr archi sûr que ne bi alayhi salaatu salaam moo la wax que ne demal nga ne Omar mu jiite nit ñi man looloo tax. wa lawlaa daalika maa sallaytu binnaas yabna Zam'a bu dul woon loolu man Umar ibn leeral mbir mi ne ma yonent bi la yow nga jiite waaye yow laa gis ma jàpp yow yaa jiite boo ma bi nga génnee ci moom agsi dama foog ne ndigal la la wax la demal nga ne ibn al-Khattab mu jiite nit ñi ah ndekete yooyu yow yonent bi alayhi salaam lan moo xew kon nee na qultu Abdallah ibn Zam'a nee na ma ne Umar wallahi ma amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walakin hiina lam ara Aba Bakr ra'aytuka ahaqqa man hadara bis-salaa ci riwaaya imaam Ibn Hishaam bi ra'aytuka ahaqqa man hadara bis-salaati bin-naas waaw ah. mu ne Abdallah ibn Zam'a ne Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko wallaahi maa ngi wàcc yàlla ne ko yow Umar maa amarani rasulullah ndawal yàlla li digaluma yow ma ne la nga jiite ah walakin waaye xiina lam ara Aba bi nga xam ne gisuma Seydina Abu Bakar bi ma génnee xool ci mbooloo mi ñi fi nekk yépp gisuma ci Seydina Abu Bakar ra'aytuka ahaqqa man hadara bi salaati bi naas ñi fi nekk ñépp ci jàkka ji yow laa trouvé que ne yaa gine yeey jiite julli ginnaaw abu abu bakar comme newu fi yow laa gis yaa gine yeey moo tax ma ñëw ne la jiiteel lool kese la waaw yaay ki gine yeey jiite julli julli ñin ci julli ginnaaw abu moo tax ma wax la gis nga li mooy saxaaba yi ñoom dañoo mas a xam ne ba'da rasulillah comme ni Mawlaana Ibn Umar wax wal xadiis fi saxiixayn mu ne dañ doon gis jamono yonent bi alayhi salaam ñun saxaaba yi këne ginnaaw yonent bi alayhi salaam Abu Bakr xayru naas këne Seydina Abu Bakr ñun saxaaba yi loolu dañ ko xamoon dañ ko doon loolu lañ jàppoon te di ko wax yonent bi alayhi doon nañu dégg di ñu xam li ñuy wax këne Abu Bakr moo gën ci nit ñi ginnaaw moom Umar ah radiyallahu ta'ala anhuma léegi loolu moo tax. Abdallah ibn Zaman nekkul ne dafa juum waaw mooy yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ko naan bi mu naan digal leen kenn mu jiite moom salawaatullaahi wa salaamu alayhi jàppoon na ne nit ñi xam nañ comme que saa bu julli jotee Seydina Siddiq lay wax kon kay leer na que que ne war nañoo xam ne moom lay wax te Abdallah ibn Zaman xam na loolu tamit mais sauf que fii nii Seydina Siddiq daf fee nekkul. Seydina Siddiq ci boppam daf fee nekkul waaw mooy déggoo mu ne mu ne wallahi maa amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walakin hiina lam ara aba bakrin ba ma moom xam na ne yonent ma ne saa saam ki muy wax kim ne digal leen kenn même bu dee ne daf ko wax noonu tuddul kan la ñoom ñépp xam nañ ne Abu Bakar lay wax waaye nag comme que nekku fi mais ki gën a jege Abu Bakar te gën a jege yonent bi aleyhi salaatu salaam ginnaaw Seydina Siddiq mooy Seydina Omar mu ne ko moom mais tekkiwul ne moom dafa xamoon na yonent bi aleyhi salaatu salaam lii la mu ne waaye parce que moo tax mu ne bi nga xam ne man yonent bi aleyhi salaatu salaam digalu ma dara walakin hiina lam ara Abaa Bakr bi nga xamante ne nii gisuma Abu Bakar ci laa xool yow raa gis ki fi nekk ñi fi nekk yaa leen gën a jiite saxaabaa yonent bi alayhi salaatu salaam tout compris wóor nga këpp yaa ginnaaw Abu Bakar yow Omar ahaqqu man hadara bis-salaati bin-naas yaay ci gina yeey jiite nit ñi ci julli loolu moo tax ma ñëw wax la nga jiite sinon yonent bi alayhi salaatu salaam waxuma lool waaye gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam doo xam mer ci pourquoi ngeen di jiitaloo keneen mooy même bu ngeen ko trouvé boo ñëwee bu ngeen génnee xool gisu ngeen fi Abu Bakar dem leen ngeen seeti ko waaw seeti leen ko ba fam ne ngeen wax ko mu ñëw jiite Allahu akbar Allahu akbar moo tax yii yépp moom la boroom xam-xam yi di euh, wax ne lii yépp dafa da mooy ishaara la yoo xam ne jege na leer naññ que ne yonent mi aleyhi salaatu salaam waxul kenn ci lu leer que ne diw moo may mooy nekk xalifa sama ginnaaw loolu dañ koy répéter di ko répéter di ko répéter waaw mais am na ay indices yu bari yoo xam ne li mu wane mooy Seydina Siddiq la waxoon la la doon wane ne ginnaawam moom mooy nekk ki nga xamante ne nii mooy xalifaam ginnaaw moo tax ci saxaaba yi radiyallahu anhu boroom xam-xam yi bokk rahmatullahi ñu naan li la yeneen ci wàllu saa saa naroon a bind ba mu naan Sayyidatu Aïsha lool moom leer na ne kon lii la waroon a doon waaw bi mu ko ud'i lii abaaka wa axaaka xatta aktuba li abi bakrin kitaaban axsha an yaquula an yaquuma qaa'im an yaquula qaa'il ana awlaa aw yatamanna mutamannin wal hadiisu fi saxiixi imaamu muslim al imaam al al al sayyidatu Aïcha radiyallahu ta'ala imaamul Buxaari solo na ko mais ci yeneen expression ah mu ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy door a feebar naan waara sa ay man sama bopp bi ni muy méttee de. mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha woowal ma sa baay ak sa frère ba ma bindal Abu Bakar benn bataaxal benn këyit boo xamante ni ndax damay ragal damay bañ man salawaatullahi wasalaamu alayhi yi taxaw taxaw naan maa gina yeey wala ki nga xamante ne nii mooy aji xemmeem taxaw di xemmeem naan wa ya'ba Allahu Allah waaw mu ne mu moom mooy yeneentu alei sat loolu moo tax ci borom xam-xam yi rahmatullahi ku mel ni ñoom al imam al Qurtubi yu ñu ne loolu la yonentu alei sat salam mënoon a bind mooy xilaafatu Abu Bakr waaw mais finalement daf koo bàyyi parce que ba mu gisee ne saxaaba yi de toute façon xam nañ loolu ndax ishaara yu bari yi mu joxe mandarga yi indice yi mu joxe samdu fàttaleen na ma bunt yépp te mu ngi ko wax cinq jours laa te muy génn àddina ci minbar bi muy dernier discours bi mu def ci kaw minbar bi comme ni ko Seydina Anas ibn Malik waxe radiyallahu anhu ne te mooy wa aaxiru mooy dernier bu mu yéeg ci kaw minbar bi naka noonu tamit la ko Mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma waxe tamit ci xadiis yoo xam ne yëpp ñu ngi saxiix yi mu ngi saxiix imaamul benn mu ngi saxiixu al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi fattal leen ma buntu yépp ba mu des illaa xawxa ba mu des buntu bi nga xam ne yi jëm ci jàkka ji ba mu des bu Seydina Abu Bakar ba pare mu ne leen nit ñi law kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu Aba Bakrin xalilan walaakinna saaxibakum qad ittaxadahu Allahu xalilan kama ittaxada Ibrahima xalilan walaakin uxuwatul islaam ah kon mooy loolu bi mu naan. yonent bi aleyhi salaatu salaam ci discours boobu la ne bu ma doon jàppe kenn xarit konoonte kon Abu Bakr lay jàppee xarit waaye nag daa fekk seen waaji muy moom aleyhi salaatu wassalaam buur yàlla moo ko jàppee xarit comme ni nga xam ne la jàppe xarit Seydina Ibrahim aleyhi afdalu salaatu wassalaam te bu amoon kenn ku ma doon jàppe xarit konoonte kon yelloon na may jàpp kenn xarit min ummati kama dakara Seydina Jundub ibn Abdillah ibn Sufyaan wal hadiis fii eh, al imaamu muslim eh, fii sahih imaamu muslim këne bu mu ne yonent bi alei saat salaam nee na law kuntu muttaxidan ahadan min ummati xalil min ummati xalila Abaa Bakr yooyu yëpp bu doon naa jàpp ci sama xeer ba ni àddina bi tukkee kenn koo xam ne dañ ne yella nañu naan mooy xaritu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon abu Seydina Abu laa jàppe xarit waaw mooy yii yëpp ay indice la ba pare ne moom amanu naas alayya bi suhbati mooy ki gina mooy ki nga xam ne ci sama saxaaba yi mooy ki ci gina yulli dayoog coonoom alalam bakkanam njabootam lépp ngir man kenn dàqu ko ko def moom Seydina Abu Bakar radiyallahu taala am loolu lépp après yonente mi aleye satu bàyyi sax bind boobu ndax mbir mi leer na ci saxaaba yi moo tax radiyallahu anhu ba mu gisee moo alayhi salatu wasalaam ba mu gisee fii Abdallah ibn Zama dégg baatu Seydina Omar mu wuuteeg Abu Bakar mu mer ba génn li nga xam ne mooy bopp bi ne laa laa laa yàballaahu wa yàba rasuluhu waaw ni ayna abu ay li yusalla la la li yusalli linnaas ibnu abi quhaafa waaw mer qaalahu mudiba mu ngi ko wax mer waaw laa bañ naa laa laa maa bañ waaw li yusalli linnaas ne jiite nit ñi ki nga xam ne mooy ibnu li yusalli linnaas ibnu abi quhaafa ne ibnu abi quhaafa jiite nit ñi voilà kon mooy gis nga pour wane yii yëpp ay indice la yoo xam ne moo tax ginnaaw gi saxaaba yi radiyallahu anhu sax bi hésiter dañ koo fal mu jeex waaw kon Abdallah ibn Zama ah, moom moo ñu nettali lii ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, moom mii nag kañ la génn àddina boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ndax Médine la dëkkoon ah, am na nag ñu ne dund na lu gën a kawe noonu eh, lu ëpp lii ñu ne Abdallah ibn Zam'a am ñu ne yawma daar la génn àddina yawmu daar ku xam yawmu daar loolu expression la bu siiw comme buñ naan yawmu badrin xam nga mun naan yow badar ça existe mais est-ce que yawmu badr buñ ko masoon wax badar yàgg naa existe avant xare beeg yëpp mais buñ naan wa yawma badrin wa yawma uhud uhud existe uhud ci fi demal tey boo jëlee sa avion tey dem Medina foofale am ñu wan la montagne bi nekk uhud est-ce que buñ naan wa yawma uhudin bésu uhud mooy man bu mooy bés bu ne rek boo fa demee tey mooy yawmu uhud déedéet mooy xew-xew ba fa amoon xare ba waaw badr tamit lool la mooy Badr existe mais mooy xare ba fa amoon a tax ñuy wax léegi nag yawmu daarit ci expression yu mel noonu la mooy bésu kër ga waaw loolu foo ko jàppee foo ko déggee mooy bi gaa yi ñëwee naafiq yéeg seenu gàngoor ñiy jóge Égypte ñiy jóge Irak ñiy jóge fu nekk ñu ñëw ne dañuy destituer Seydina Usman ibn Affan ñëw encercler ko këram loolu la ñuy woowe yow mu daar waaw fitna ga fa amoon ba saxaaba yi jóg ñoom seydna Abu Hurayra ñoom seydna al-Hasan na Ali ñoom seydna al-Husayn ci ndigalal seen baay ak seydna Ali ibn Abi Taalib saxaaba yu bari jóg ne dañ koy defaan seydna Usmaan ne nooy déet ku ma déggal rek tey bu fi kenn tuur deret ndax man waaw parce que duñu tuur deret ci réew mi parce que pour kan pour man Usmaan déedéet gaa yi encercler ko ba niñ koy faate Ah, loolu mooy yow yawmu daar waaw am na nag ñu ne moom foofu lañ ko faate ci bis boobu kañ la xewoon Seydina Usmaan kañ la génn àddina la 35 ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam 35e année waaw am na ñu ne boobu la génn àddina waaye nag ku mel ne imaam Ibn Hibbaan dane déedéet yow mu daar fan déedéet déedéet déedéet moom yowmul xarra la génn àddina mooy l'an 61 yi jëm noonu mooy année 60 yi mooy bi 63 <laughs> voilà 63 bi gaa yi ne eh, eh, eh, mooy kii Euh, Yazid ibn Muawiya bi gaa yi waa Medina am ci waa Medina ñu bari ñoo xam ne dañ ne reconnaître wuñ sax ak kiiwam quoi reconnaître wuñ këne mooy mooy mooy jiitu julli ñi waaw gisoon nañ ko keroog bi ñuy tudd bi ñuy gis tarjama Seydina al Xuseyn alxusayn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu sibtu rasulillah wa rayhanatu sayyidu wa sayyidu shabaab aljanna sangu jeune waa aljanna radiyallahu taala an alxusayn ah gisoon nañ ne eh, xam nga gaayee ko gaayee gaayee ko faat léegi waxoon nañ la ne gis nga lam doon bañ lam doon bañ ne du jaayanteeg ñii moo li nañ la waxoon riwaaye bi naan ay dafa proposé woon gars yi ne leen euh, soit nañ ko ñu bàyyi euh, euh, ñu bàyyi ko mu dellu fa mu jóge ah walla mu mu mu mu dem mu dem ci Yazid ba teg loxoom ci loxoom mooy d'accord ma ne loolu moom c'est c'est invraisemblable waaw loolu c'est invraisemblable waaw c'est invraisemblable affaire boobu parce que moom dafa dogu woon ne du jaayanteeg moom parce que gis na ne Yazid mi euh, euh, kiiwul mooy mooy yelloowul yelloowul euh, di nekk li nga xamante ne mooy xalifa voilà loolu yelloowul di nekk xalifa waxoon nañ la bi ñuy gis loolu que ne gis nga la mu doon la mu doon gis ak la mu ci doon bañ ak yooyu quelques kii lañ ci teg quelques années rek muy l'an 63 hein ci lañu ci lañu ci lañu euh, euh, euh, ay yawmul xarra amee waqaatul xarra gaa yi dem comme que gaa yi ku ku génnoon ci seenu seenu autorité lañ doon bañ waaw te taa yooyu waa Makka Abdallah ibn Zubayr mu nga fa woon ne moom moom it reconnaître fenn la dul reconnaître seen autorité ñoom waaw moom itam léegi ci lañ yónni woon ab armée bu rëy ngir mu dem waa Medina génnaat euh, euh, euh, duggaat ci les rangs wala nga dal seen kaw wala ñu dal armée bi dal seen kaw bañ bañee ca lañ saccagé lu bari rey ci saxaaba yu bari ci lañ faati woon waaw loolu nag ku mel ni al imaam Euh, euh, ibn Hibbaan dane foofu nag ci la kii nii Abdallah ibn Zamami daldi ci la génne àddina waaw moom radiyallahu ta'ala anhu waaw buur yàlla nag moo xam exactement ay dhalika kan ñaari bés yi parce que bu dee ne l'an mooy kon teel naa génn àddina bu dee l'an 63 ci ayyaamul xarra loolu kon mooy du daan ay presque trente euh, ay vingt-huit ans ci kanam waaye loolu lépp buur yàlla moo gën a xam ay daalika kaan kon radiyallahu ta'ala an abdullah ibn zama ibn aswad ibn al-muttalib ibn asad ibn abd al-uzza radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annaa bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu